<laughs> al imaam ash-Shafi'i rahimahullah hmm? mu ne wa maa hiya illaa jiifatun mustahilatun waaw alayha kilaabun hammuhunna ijtizaabuha fa in tajtanibha kunta salman wala salman li ahliha wa in tajtanibha naaza'atka kilaabuha Allah <laughs> imaamu Shaafi'i rahimahullah mu ne gis nga àddina ab jiifara gisoon nañ ko ah mais aywa kan moo bëgg mbay fii ah ah jàpp ci nopp yi ay ah dañ koy maye ma jaay ko waa léegi bu ngeen bëggul jënd kan moo bëgg ma may ko ko bon kii moom mooy moom waxuma la dara noppam yu ndaw yi rek bu doon bu doon dund sax daa nekkoon loo xamante ne nii day nekk ab ab ab kii ab ab ab ŋaññ lay doon ci moom. ñeneen ñuy wax nag bu dee ne moom daa medd mu ne waaw àddinaa ngoog nag moo moo gën a gis nga nii lii ni mu doyadee ci yéen àddinaa gën doyadi noonu fa yàlla moo tax mu ne wóyu maa hiya illaa jiifatun waaw moom nekkul lu dul am medd la ab cadavre la waaw moom il est cadavre dunia est cadavre nos <laughs> amis les <laughs> Afrique centrale là <laughs> du Côte la Côte d'Ivoire il est cadavre alhamdulillah waaw alayha kilaabun am na nag mu ngi comme mbaam mu dee mu faatu bay waaj a toj funki alayha kilaabun nga gis ca kaw mu nga yéeg ca kawam di ko matt ngi ki di am lu ciy lekk kilaabun ay xaj hammuhunna ijtizaabuha ku nekk ci xaj yi li bëgg mooy njëkk xëccoo ko ba xëcc ko yóbbu ko ngir sa bopp xañ ko keneen ki addinaa ngoo mu ne fa in tajtanibha gis nga yow nag nit ki boo moytoo nit moomu di àddina nga xam ne xaj yi koy xëccoo kunta silman li ahliha bi nga mucc te ña nga xamante ne ñooy waa àddina tey xëccoo àddina dañ lay muccal moo tax dañ gis xadiis bi ci tegu <laughs> hein hein waa yi nga xam daa ñëw na yeneen tubaab saa salaam hein mooy xadiis bi tegu juste après bi bu Seydina Ibnu Umar bii ñu nekk ne ko dooma jàngal tegtal ma loo xamante ne jëf joo xam ne bu mu ko jëfee borom bi sopp ma nit ñi sott ma sopp ma bokk na ci mbiru nit ñi dana ko wazhad fii ma inda an-nas yuhibbuka an <laughs> ko du mooyul dëddul bum la yitteel li nekk ci loxoy nit dañ lay sopp ndax dañ naan kii moom jërul bëtam bi ko ci suñu am am yeeg suñu moomeel yi waaw li nga boroom nguur ki mu gën a mooy ki nga xam ne waxuma lu muy yaakaar kese daf ko leer ne kii soxlawul sama affaire yi dara du sax affaire am du nekk sax di ko toppatoo yoona ma kenewul waaw kooku moom day man bi di ko di wax taan ak moom di dem di ko di di war ne kii moom indulgent envers da lu tax parce daan kii moom du danger waaw xaw ma kan moo bëgg xëcc ci nguur ci sama loxo bee moom moom moom moom bi def na moom moom moom moom moom <laughs> assuré nga ma ci côté que ne loolu moom du jóge ci côté ndax lii da koo ñor soxlawu ko waaw. loolu la moo tax mu ne fa in tajtanibha imaamu Shaafi'i rahimahullah gis nga boo ko moytoo moom àddina kunta silman li ahliha gis nga da ngay jàmmoo ak ñi nga xam ne ñooy waa àddina comme que ñoom mbir bi ni ñuy xëccoo yow da nga koo baax dañ koy suur yëppeeku la xooloo ko sax dañ koo dummóoy wan ko gannaaw dañuy dañuy bëgg ci yow am ak ñoom ñépp jàmm. waaye wa in tajtazibha boo ñëwee di ko xëccoog ñoom nag ah naaza'atka kilaabuha naaza'atka kilaabuha ay xaj ya nga xam ne ñoo koy xëccoo nag bu boobaa dañ ko xëccoo ñoom ndax li ngay ñoom itam moom lañ bëgg te ci nga leen fekk ñuy xëcc <laughs> ah nga bëgg a yóbbu ci paar ñoom itam après mattantee fay am ak xusuwanteeg sóobanteeg rayanteeg muy mer ah, talsamanteyeeg liggéeyanteyeeg iñaananteyeeg hmm? jëwante yeeg loolu mooy mbir mi mooy xosewante yiñ ciy jële ku nekk di jéem a yàqal keneen ci te kenn du ko ci am kenn du ci jot àddina wallahi waaw moom sarabun biqi'atin la waaw yahsabuhu adh-dham'anu ma'a mooy daa nekk loo xamante ne nii sarab la waaw mooy am njunnóox <laughs> waaw am njunnóox la ko la ko la ko kii di wax euh, waa ji wolof mooy mirage waaw yaxsabu dham'an waa ji nga xam ne dafa mar raakoon bi dafa mar lool gis nga ñu ndoo nekk ci tali ci xam nga léeg-léeg bu tàngee nga génn da ngay xool même bu dul sax ci yi nag la gën a da ngay mel ndox nga ah ca guy gële la nekk nga ñëw ba ca guy ga doo fa gis dara moom la borom bi doo wax ci suuratu nuur waaw ñoom ka saraabin biqi'a yahsabu adh-dham'anu ma'a hatta idha jaa'a ba ni muy dikk fa mu ko repéré woon ne ah gis naa ne ca guy ga lay tolloo bu ñëwee ba foofu la yajidhu shay'an du fa fekk du ko trouvé muy dara du nekk dara waaw kon nag mu ngi noonu kon àddina mel noonu dañu koy xëccoo mais kenn du ko am kenn du ko am séet bu tong ab ab ab ab tongorong la comme ni ñu la ko waxee woon màggatum la gaa yi nekk ko bëgg a moom ñépp nag lay lay lay lay lay tàppas waaw ñépp lay tànte ñépp lay fexe tànte ak zaxaari fam yi ak ses parures et ses do ses parures dorées waaw ak yi nga xamante ne nii mooy ay nëtëx nëtëxam ak yu neex loolu la lay fexee mbaale xëcc la ku nekk dina la xëcc waaye kenn du sëyeeg moom kenn du ko kenn du sëytoog moom waaw bés boo ñëwee ba mu tànte la waa sama càmmeñ nàngam ak nàngam waaw wan la kii ay daaguwaale mag noonu <laughs> ba nga kii ah ba nga jàpp na nag fii mu a mu bàyyee la ak boppam ngeen wéet moo ci des mu kuttu sa bopp teg fee dem tànte ji ñeneen <laughs> waaw moo tax li mu suul ci ay bopp moo raw moo moo raw génocide yi fi jaar yëpp moom àddina waaw waaw c'est un génocidaire par excellence une génocidaire par excellence ñi mu rey kuttu seen bopp tànte leen ba ñu foog ne ñoo ci nekk mu kuttu seen bopp koo koy àddina wal iyaadu billah kon nag mu ne comme que loolu la kon nag kun fi dunya ka annaka gharib kon nag comme que manu la yaa ngi fi te yàlla fii la la indi manoo ci dara mooy dogal bu yàlla te nag indiwul fa ngir nga ñekk noonu rek non ngir nga liggéeyal ko waaw mais damaa bind jinneeg nit ngir ñu jaamu ma te fen du ngeen ma jaamoo fen lu dul ci kaw suuf fii waaw fii la de képp dalay nax waaw da ngeen di da ku la wax leneen waxu la <laughs> waaw gis ngi kaw suuf sii fii la mbir yi di xew <laughs> waaw kon nag moo tax suñu boroom ne fiiha tahyawna wa fiiha tamutuuna wa minha tuxrajuun wallahi <laughs> waaw keroog ba muy wàcc suñu maam aadam loolu la ko wax de qaala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wàccal moo Iblis ak ñëpp di wàcc saytaane ki wàcc leen leen ne ci yéen la ci ñeneen ñi walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ilaa hiin kaw suuf nag dinaa leen fi may ak ndaluwaay foo xam ne fa ngeen di euh, bi ki nga xam ne day tukki fañ ko ne yow dañ fii lañ la héberger gul en attendant <laughs> ci caravane saraay bi ah <laughs> caravansérail bi fi lañ la tegati waaw genre hôtel la woon yu yàgg yoo xamante ne nii ci réewu jullit dañ ko doon am ñii du ñuy voyage yi di jaar yeneen réew dañ ko doon taxaw moo doon hôtel yi waaw yoo xam ne doo fa yàgg ngir nekk fa quelque yii après ngir jàll la waaw loolu mooy mustaqar kaw suuf fiñ naan ku moom lii diwa ko moom ah ku moom étage yi diwa ko moom loolu lépp mustaqar la caravansérail la <laughs> waaw bi voyageur bi biñ koy utal utal ko ñépp xam ne bii de yu voyageur la ñu fi yàgg de toute façon hôtel bi kan moo fi dëkk ci hôtel. hôtel bi ni nga fi luyee tey ba foog ne yaa bi nekk parce que yow t'es venu à New York wala ñëw hôtel Hilton xaw ma nangam ak nangam nekk fi quelques jours mais laata nga fii ñëw am na ñeneen ñu fi newoon chambre bi nga occupé ah waaw te chambre bi yaa ko occupé tey wallahi da ngay génn suba wala ginnaaw suba wala bu sa séjour jeexee ñeneen nekk fi di ñaata xar kanam yu wuute ñaata nit ñu wuute ñu jóge ci ay continent ñu wuute ñu occupé même chambre bi ci mois bi wala ci at mi laaj ko borom hôtel yi gis nga ñoom kenn waru leen woon a gën yeewu ak façon yu mel noonu nga xam ne mbir yi day leer ci ñoom mais nag kan mooy jëli loolu Allah kan mooy xalaat ci loolu te loolu bi ni mel ñun ñii noonu ku nekk fa nga nekk noonu nga mel mbir yi tout le temps borom bi daf lay wan sa nurihim ayatina fi am fi fii fii afaq wa fi anfusihim waaw borom bi waxoon na wat naa ne dinaa leen wan sama laaya yi sama màndarga yi wan ne man nii man lañ war a jaamu ak sama kattan waaw leen ko wan waaw ci gox yi waaye ci seen bopp waaw loolu lépp borom bi waxoon na ne dina leen ko wan kon nag. mooy affaire bi dafa leer borom bi loolu du borom hôtel yi rek kese de ñun ñëpp waaw ñun ñëpp affaire yi leer na mooy gis nga noonu ñuy demee ah ah vous vous ah vous rentrez ah en tout cas merci et à bientôt voilà à bientôt bi boo mayul aji la ndax waa ji dootu fi ñëw allahu akbar waaw dootu fi ñëw dootu fi ñëw jeex na. addina bi nag noonu la addina bi noonu la kon kon fi dunya ka'annaka qarib kon kooku ba man dama ñëw New York dama ñëw Dakar je suis un Suède un Suédois ñëw Dakar pour des vacances ah j'ai pris après de tant tant de de d'années euh, ou bien une année vraiment remplie de travail bon je me suis décarcassé nangam bon je je mérite quand même deux semaines très qui de vacances je, au soleil ou en Gambie ou au Sénégal voilà jël hôtel dem tap mais suédois boobu jàpp nga ne moom day jàpp ne dafa faray faray kii loolu mooy aw yow melal ni kun fi dunya ka annaka gharib kon addina bi melal ni touriste boobu waaw <laughs> gis nga waa ji dem Makka di aji <laughs> waaw moom utal nañ ko visa te laata am visa bi sax jàppoon na ne du ko am naan yii ndax liste yi boo gaawul day téer ñu utal ko <laughs> mu dem utal nañ ko hôtel yañ war a dal yooyu yëpp mais est-ce que yooyu jàpp na ne moom bu ma demee falay sax déedéet kon nag yow addina bi nag xamal ne noonu la même kër gi ñu naan la yaa ko moom noonu la demee kun fi dunya ka annaka gharib moo tax tubaab yi euh, xaw ma nag anglais yi loolu la wax parce que anglais moom duma ci aventure wu <laughs> non du ma ci aventure bala maa bala maa bala maa crise loo ay nit <laughs> waaw <laughs> waaw mooy li ñu naan le locataire de la maison blanche ñoom seen président yi duñ def comme monarque républicain yi France waaw le président de kii le chef cota nangam ak nangam ñoom le locataire en tout cas en français noonu laa dégg gaañe la le locataire <laughs> de la maison blanche baax na ba locataire lañ ko tuddee locataire kuy la win mooy gis nga sa quatre ans yi buñ la ko renouveler waatee yow président bi du ñettaat jeex na jeexal nga waaw yow nag bu àddina nag moo gën a garaaw parce que yow sa quatre ans yoo sax wóorul ne diñ ko am wóorul kan la yàlla ne yow dañ fi am quatre ans kan la yàlla ne yow ba sa affaire commencé dox dina quatre dina ci tegu wala ñaata kii wa tegu waxu ko kenn waxu ko kenn kon nag mbir mee ngi noonu kon nag mbir mee ngi noonu kon kon fi dunya alhamdulilah waay waay nekkal ci àddina bi kon ba nga xamee ne mbir bi yii ñi affaire bi nii la demee ñu ne la wallahi nii la demee kon nag kun fi dunya ka annaka gharib waaw kon ci tumuranke bii waaw waa ji dem Makka loolu la de <laughs> kenn du jàpp ne sawaay man daal ba ma ñëwee Médina daal Médine war a dem Makka ndax Médine lañ njëkke hôtel ba ñu nekk après yow nga jàppe ko ne yow fii yàgg Médine waa ga yam doo ko def voilà àddina bi nag noonu nga noon nga wallaahi noonu nga xam nga ko walla déet waaw moo tax al imaam ibnu Battaal rahimahullah mu ne ah, mu ne bi nga xamante ne lamma kaana al gariibu qaliilul inbisaati ilaa an-naas bal huwa mustawhishun minhum id laa yakaadu yamurru biman ya'rifuhu musta'nisun bihi fa huwa zaliilun fii nafsihi xaa'if wa kadhalika abiru as-sabil la yanfudhu fi safarihi illa bi quwwatihi alayhi bi quwwatihi bi quwwatihi alayhi bi quwwatihi alayhi wa takhfifihi min al-athqal ghayru muthbitin bima yamna'uhu min qat' min qat'i safarihi ma'ahu zaaduhu wa raahilatuhu yuballigha wala yublighanihi wala yuballighaanihi ila bughyatihi min qasdihi shabbahahu bihima wa fi dhalika isharatun ila ithari az-zuhdi fi ad-dunya wa akhdhi al-bulgha minha wal kafaaf fa kama la yahtaju al-musafiru ila akthari ila akthara ila akthara mimma yublighuhu ila wala yuballighuhu ila ghayati safarihi fa kadhalika la yahtaju al-mu'minu fi ad-dunya ila akthara mimma yuballighuhu wala yublighuhu al-mahall voilà al-imam eh, mu ne rahimahullah ibnu Battal al-Maliki rahimahullah mu ne ba nga xamante ne nii étranger bi day nekk koo xam ne xolam du qalilul inbisaat ila an-nas mooy xolam du yaa du du du ubbeeku ci nit ñëpp étranger la imagine étranger boo xam ne xam nga léegi France am nay léegi daa kii da ñëw gis ay africains yu bari yooyu mais am nay temps ah ñëw léegi da ngay ñëw foo xam ne doo gis benn noir doo gis kenn koo xamante ni di nga xaw a am ci moom affinité voilà façon boobu nga koy jàppe de mooy comme ni nga xamante ne nii mooy étranger mu ñëwee foo xam ne non seulement làkk bi sax làkk bu waa réew ma sax dese na koo man mooy du am yenn affinités yi ak euh, ubbeeku yi ci neneen ñi quoi ci waa dëkk bi day xaw a am réserve day xaw a réserve wu bal li am ba des sax mustawhishun minhum day day day day njaay àll ci seen biir day yëg ne moom daal fii du place am vraiment il n'est pas chez lui loolu da koy yëg saa bu génnee yëg ko non seulement comme dëkkam ni muy mën a rombe nit ñi waxtaan ak ñoom wala kii wala fii loolu day xam ne fii manu ko waaw ndax moom il ndax xawula laa yakaadu bi man ya'rifu xawula mën a romb daje koo xam ne xam na ko ku mën a waxal ba mën a musta'nisun bi ba man di eh, eh, wéttali ko wéttali koog moom daanaka amu ko moo loo tax nag fa huwa zalilun day nekk ko ku wàcc. ku torox ci boppam xaaifun ba pare ak façon tiitaange da koy dugg mooy il ne sera pas serein comme bu ne woon dëkkam non loolu day xaw am na daal lu des mu ne naka noonu nag waa ji nga xam ne day jéggi aw yoon waaw du jéggi yoon wa lu dul ci dooleen ji nga xam ne moom la am waaw waaye di fexe di woyofal lépp loo xam ne da koy diisal ah, te man koo tere mu mën a dog yoonam wa mu war a dem ba dem yu ko war a yóbbu fa mu jëm loolu da day day débarrassé ak moom li man da ñàkk rek lay yor zaaduhu mooy yóbbalam provision bam nga xam ne man la ñàkk dund lu muy naan ak lu muy lekk waraaxilatu bu dee carte la bu muy yor wala xaa koppar bi mu yor waraaxilatu ak la muy war moo xam bu dee koppar la yu war yu mu yor di ci faye la euh, transport bu muy jël wala di ci faye li nga xam ne carte bleue ba muy faye car bi muy jël ak yooyu wala bu dul loolu gëléem nga mu yor wala oto ba mu yor moom la yor wala traversé jóge itali war a dem Sénégal dem ba Espagne ñu teg ko ci ferry bi mu dugg désertu euh, Maroc bi war a jaar Mauritanie yooyu kooku otoom boobu mu yor ak yóbbanam bi muy yor man koo lekk ak tamit xaalis bi mu yor di ko jëndi foofu loolu lay yor waaw ak li mu def ci oto bi te man da ñàkk waaw lépp loo xam ne da koy diisal da koy wàññi waaw loo xam ne dina ko jé mën a def ba mu àgg fa mu war a sa à sa destination mu ne bi mu demee nii loolu moo tax yonent bi alayhi daal di melale ki nga xamante ne nii moo nekk ci àddina bi mu mel noonu mu ne loolu nag da ciy junju ci li nga xam ne isaaru zuhdi mooy war a privilégier li nga xamante ne mooy dëddu àddina fi dunyaa ci àddina mooy zuhdu fi dunyaa dëddu àddina waaw tuur tuur yi bañ laa fëkk comme alhaakumu takaasur te nag wa axdil bulgha minha bil kafaaf comme que nag man da ñàkk fi la ko yàlla indi waxula nga dund feneen de fii ngay dunde léegi nag mooy doo robot àddina bi nekkoo fi du robot boo xam ne doo lekk doo naan doo solu doo doo am foo foo dëkk doo foo foo foo sa ndigg déedéet doo robot déedéet bu boobaa xam nga looy def yow dañ ciy jël loo xam ne moo lay doy rek waaw wal kafaaf ak loo xam ne moo lay doy la lay jotale sa kërug allaaxira ga loolu mooy sa destination mooy sa kër mujj ga lépp loo xam ne àddina nag lu lay yombalal foofee loolu nga war a ut loo xam ne boo ko yoree di nga mën a jokkale ko ba àgg fa nga jëm ci sa mu borom lépp nag loo xam ne dalay fànq dalay dévier ci loolu da nga koy teggi nële mooy bagage yi la nga diisal nga sànni ko waaw nga teg ko fee jël li doy rek loo xamante ne nii diñ ca mën a nekk ba mën cee dund dund gu correct gu tax moom ngay jaamoo sa borom waaw waaw mu ne fa kamaa laa yaxtaajul musaafiru comme ni nga xamante ni kii bi voyage yi soxlawul lu ëpp loo xamante ni mooy li mu soxlaal ngir ci voyage am bi soxlawul leneen da koy diisal kese ngir àgg fa mu jëm mu ne na ko noonu way ngëm yàlla bi soxlawul ci àddina bi lu ëpp li nga xamante ne moo koy jëmaleel jokkale ko ca ngërëmu boroomam loo xam ne moom la ciy nekk di jaamu yàlla mu ko ciy jàppale mu tax mu mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu jakk xelam di dal lu mu jële ci àddina bi ngir mën a def lool bay am ngërëmu boroomam bu bés bu ko boroomam di woo ci boppam waaw mu ne loolu la lii rek la ci soxla kon loolu la ciy jël allahu akbar allahu hmm? al imaam al haafiz ibn Hajar muy ëndee waxu imaam ibn Battaal bi rahimahullah mu ne am na wa qaala ghayru keneen ku dul moom ne gis nga hadith bi aslun fil hadsi ala al faraaghi an ad-dunya wa zuhdi fi wa zuhdi fiiha wal ihtiqaari laha wal qanaa'ati fiiha bil bulgha waaw mu ne gis nga hadith bi cosaan la ci ñaaxaate ci nit ki fexe xolam mu dindi ci lépp luy àddina waaw lépp pour àddina ne ko dindi ci xolam di dëddu ci àddina tóor tóoru àddina yi nga xam ne day fëkkaate tentation yi neex yii nii mu dindi ko ci xolam wan ko gannaaw wal ixtiqaari lahaa bu xeeb àddina te xam ne lu xeebu la fa borom ba wal qanaati fiiha te muy doy ci àddina loo xamante ne ci lu tuuti loo xamante ne bu ci jàppee diineem jag na ko doy waaw bil bulgha loo xam ne moo koy jottali moo koy jokkali ba mën a jottala koo fa mu xam ne fa la jëm man koo jote doon koo jote kon nag mu ngi noonu allahu akbar hmm? kon nag mu ngi noonu waaw am keneen mu ne wa qaala ghayru keneen nee na almuraadu an yanzila almu'minu nafs an yunzila almu'minu nafsahu fi dunya manzilata algharib fala yu'alliqu qalbahu bi shay'in min baladi alghurba bal qalbuhu muta'alliqun bi watanihi alladhi yarji'u ilayhi wa yaj'alu iqaamatahu fi dunya li yaqdiya haajatahu wa jahaazahu lirrujuu'i ilaa watanihi wa haadhaa sha'nul ghariib aw yakuunu kal musaafir laa yastaqirru fi makaani eh, eh, fi makaanin bi'aynihi bal huwa daa'imu sayri ilaa baladi al-iqaama waaw mu ne keneen nag nee na waaw yii yëpp day niroog li ñu njëkk a wax rek waaye daa baax. boo ñëwee ci jàngale moo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala dañu tàggatal ci l'islam day boroom xam-xam loo xam ne kenn waxu fi lu bees kenn xawu fee wax lu bees lu fi waaye wax am nañu ko waxoon ba pare baax na nag boo ñëwee ci xadiis yooyu am ñoo xam ne boroom bi defoon na liggéeyoon nañ ci nga jëlaat seeni wax indi ko loolu du nekk du la yokk lu dul saraf waaw lu dul honneur ba pare ñooñu nga xam le ñooñu ñooy ñan nit ñi xamaale leen ne eh, voilà ñii wag lii lii c'était déjà fait bu fi kenn yaakaar na yow da nga fi indi lu bees ñu jàpp na walaa moom déedéet gaa yi lépp loo xam ne xadiis yonent bi sallallahu alayhi boroom xam-xam yi càmbar nañ ko ci wàllu naxu bi wàllu balaaxa bi wàllu sens bi wàllu tëggin bi wàllu maanaa yi wàllu usul bi wàllu li nga xamante ne mooy euh, tasawuf bi lépp gaa yi càmbar nañ ko wallahi rahimahumullah kon nag yella na moos ñuy jëlaat wax yooyu nag waaw ñetteel liggéey di ko indiwaale waaw du def lu dul yokkuñu barke insha kon mu ne am na keneen ku ne <laughs> lii hadis bii li ci yonent bi sallallahu alayhi mooy jullit bi way ngëm yàlla bi na wàcce boppam ci àddina bii doyadi te suufe wàcc waayu tumuranke ki nga xam ne day voyage étranger la cim réew dëkku fa ab doxandéem la ba moo tax te lu mel nii la Imaam An-Nawawi doon wax moom la wax ca suuf moo tax duñ jëlaat lool du jël xolam bii di ko acc dara ci loo xamante ne dëkkub dëkkub tumuranke bi mu nekk moom la loolu wax ne la lépp loo xamante ne xam na ne mënu ko fay am da ngaa mën a nekk policier yenn poste yi fonctionnaire mënoo ko doon di nga jël sa xol sa sa di ko acc foofu te yow mënoo fi changer statut man na nekk di ko jël du ko def kon nag yow noonu nga war a mel bul jël sa xol di ko lonk ci lenn loo xamante ne de toute façon mënoo ci jot bal qalbuhu li am ba des mooy xalam muta'alliqun da koy ak bi watanihi ci dëkkam ba nga xam ne alladhi yarji'u ilay ay lay dellu te mooy alaaxira wa yawma turja'una fihi ila allah fàttaliku leen bis ba nga xam ne ci ngeen di dellu kon ci yàlla kon yow sa xol da koo war xam ne ca moom ngay dellu waaw allahu akbar wa ila allah al bi wallahi jëm mooy jëmukaay moo tax mu ne fa firru ila allah daw leen fa yàlla te ci moom ngeen di del waaw waaw wa bashir wa bashir as-sabirin alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un borom bi nee na bëggalal yow yonent bay saab-saab way muñaakoon yi way muñkat yi nga xamante ne bu leen benn musiba dalee danaan inna lillah ñun de yàllaa nu moom yàlla lañu ñeel te ci moom la ñu jóge te moo ñu fi indi moo ñu génn ci ñàkk a nekk wa inna te ñun ilayhi ci moom dong raji'una la ñuy dellu kon kooku ngay dellu muy mel ni mooy équivalent wu réewu ki nga xamante ne ci tumuranke bi way doxandéem bi étranger bi réewam moom war a dellu yow kooku du dara kooku ci yow mi nga xam ne àddina nekk mooy ci sa boroom ngay dellu kon nag sa xol ci moom nga ko war a aj mu def nekkam séjouram bi mu nekk ci kaw suuf ci àddina gu doya ji du dara dul faj aajoom ak waajal ngir bés bu ñëwee fa boroomam dellu ca këram goo gële këram foofu gën a neex mu ne te loolu mooy mbiru ki nga xamante ne mooy ki ki tumuranke waaw mooy beneen misaal lépp loo waajalul sa kër gi ah ñu ne la yow may nañ leen cinq ans fukki nit ngeen indi nañ leen France titre de séjour bi leen jox nag cinq ans la ko renouvelable waaw te manoo fee changer statut te bu jotee dañ lay yóbbuwaat seen réew sauf que nag cinq yooyu juróomi at yooyu nga fiy nekk man nga liggéey bu nekk man nga koo def waaw bépp liggéey bu réew mi mën a maye ab étranger ku dut ab français ko def man nga koo def léegi nag yow juróomi at nga am réew ma bàyyi woo fa dara fa nga dëkkoon amatoo fa dara ndax dañ laa yoroon danga nga doon luye say waajur newatuñ fi say mbokk newatuñ fi yéen ñëpp nga war a delloo mu leer daa juróomi at nga wër fee liggéey kon France nga nekk loo xam ne boo delloo sa réew Sénégal dans cinq ans sa dund mën a jag nga am fa loo xamante ne nii dina la mën a yor non seulement dëkkuwaay kooku nooy def boo ñëwee première chose bu dee nit nga <laughs> liggéey ngay fexe uti boo amee lépp loo am gis nga doo fi nekk di noos gis nga noos doo xam noos boo yoree sa salaire da fexe ut koo xam ne koo wóolu foofu la mu utal le terrain jëndal le terrain Dakar walla walla Thiès walla koo xam <laughs> waaw utal le terrain ñu naan déet ngay liggéey di dang dangi léeg-léeg da ngay boolee liggéey yu bari ngir la nga war a tabax c'est dama am chantier te affaire dafa cher non le tonne de ciment wu te jamono ju nekk day gën yokk feer bi kenn du lal ngay liggéey ngir lool di ñafe léeg-léeg di nga toog sax ci transport yi ñu yóbbu di nelaw di nelaw di jëm fa nga liggéey lu tax parce que dangaa am loo bëgg gis nga ni ngay sonni képp ku lay woo ci ay divertissement nañ def stade no yàlla say i c'est Ligue des champions oh Lyon nangam na waaye man damaa tal seen yooyu <laughs> man sama chantier bi imagine rawatina bu dee gee trois ans romb na te sànc bi xaajagul mu ne leera illa illallah kooku nga ñëw naan ko saay mais doo ñëw samedi soir ñu dem bax ba quoi ah mais lundi soir tu fais quoi viens on va manger une pizza damaam na mais yéen yéen dama ngeen da ngeen ngeen daal du faale à la limite boo moyul da lay day jànni quoi naan kii def maa gis nga ni muy liggéeyee ngir lan ngir bu delloo fële mu am fu mu dal te gis nga bu kër gi paree tabaxal ma fi yenn ay magasin yoo xamante ne nii ci suuf waa ji nag yoo xam ne dama koy luye au minimum bu ma amagul lu ma jàpp ma am loo xamante ne nii luy dugg la gis nga yooyu mooy projet yooyu lay teg ngir lan fa mu jëm neex ah gis nga nag ñooñu la yonent saa saam joxe fii misaal kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil kon gis nga ki nga xam ne day jéggiw yoon yoon wi muy jaar day ñàng waaw war a dugg désert bi war a dugg ci àll bi nga xamante ni nii lu nekk fa am waaw am nay jësit am nay am am nay gaynde am nay segg te da nga war a romb gis nga kooku xelam yépp mu ngi e eh, sawaay bi <laughs> yeboo ma def attention kooku day nekk koo xamante ne nii day day day vigilant di bàyyi xel parce que bés bu fiy dox dox loo ndànk dina am benn gaynde gu ko waaw te tamit day gaaw ci dox bi aw abir sabil gis nga dentiway sa sa misaal yi muy joxe <laughs> Allahu akbar ki jéggiw yoon pas jéggi tali bi nii kese man nga ko wax loolu mais mooy jéggi yoon woo xam ne da nga koo war a traverser dem feneen muy wu raglu na nga koy ànd ak tout vigilant di di fuglu lu nekk hmm. lu nekk nga koy bàyyi xel ngir bañ ndog la waaw te boo fi yaafuusee dootoo jóg boo fi yaafuusee c'est fini t'es mort waaw kooku gis nga noonu muy def yow loolu la la yeneen trois saa saa nag ne defal waaw wax noonee ngay def noonee ngay def waaw te foofu leer na la yoon wow ngay ngay ngay ngay dox tam am ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay njaay àll ay jaan ay jiit doo fa ut kër waaw est-ce nga fa toog di di kii déedéet foofu du place fooy ut kër waaw di fa dëkk mukk